alayhi ridwanul maliki di wax ne Seydina Muhammad alayhi salaam najlu abdillah mooy doomi abdallah abdallah boobu du doomi ku ñu naan Shayba muy Shaybatul Hamd moom mooy Abdul Muttalib ah taxawal gis nga Abdul Muttalib Muttalib boobu ñu naan jaamu Muttalib Muttalib boobu nag mooy maamu mooy ñëwaay waa banu Muttalib <laughs> ndax Muttalib boobu frère u Hachim la voilà moom ak Hachim Muttalib boobu ak Hachim ak Abdu Shams mi nga xam ne mooy maamu ñoom Abu Sufyaan ak <laughs> waa Banu Umayya ak Nawfal bi nga xam ne mooy maamu Mut'im mi ñoom Abdu Manaaf leen jur loolu moo tax ñoom Seydina Usmaan bi mu muy jox waa Banu Muttalib loo xamante ne moom jogu ko ah ñu ñëw ci mu ñëw ci yeneen tubaab saa saa ngir laaj lu wax muy laaj te pourtant Seydina Usmaan Richard na woon ah, ah non moom kese am ah, mu jëf yi su jayshil jayshil usra moom kese moo waajal. armée Tabuk bi jamono ju metti yooyu alxuraan di wax naan fii sa'atil usra keroog bi yonent may saa di laaj nit ñi dépense Seydina moo moo préparé armée bi moom doomu képp ci alalu boppam kooku ricaar pour pourtant dañ ko doon jox lu tax lu tax dañ ko doon jox bu doon duñ noon doonuñ ko doon jox dina ñëw naan yonent may saa saam jox nga waa Banul Muttalib te ñun ak ñoom ci yow benn lay nga bàyyi ñu waaw kon mooy xam comprendre nga kon fi ñu bokkee mooy ma waxaat ko <laughs> mooy Nawfal mii maamu Mut'im mooy Jubayr mii ànd ak Seydina Ousmane moom ci banu Nawfal la bokk Seydina Ousmane moom ci banu Abdi Shams la bokk Seydina waa banu Muttalib waa banu Muttalib ñoo ñan par exemple ah Ubaydullah ibn al-Harith ibn al-Muttalib mooy ki ñu njëkk a faat Badar ci jullit ñi ki Yonent bi saa saa mu waxee bi waa Quraysh ne yaa Muhammad akhrij lana akfa'ana min qawmina eh yow Muhammad <laughs> waaw mooy kan moo waxoon Shaybatu ibn Rabi'a moo génn waaw génn ci mbooloo mi keroog bi ñaari eh, kuréel yi taxawee Badar laata xare bi tàmbali ñu ne dañuy woote birage waaw eh, eh, muy kooraakoor yi war a tàmbali nag mu génn moom woo woo génnaaleeg frère am muy Shayba génnaaleeg frère am di Utba Shaybatu ibn Rabi'a Utba ibn Rabi'a génne waale doomam di al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a non Utba moo magoon Utba la Utba Utba ibn Rabi'a Shayba ak doomam al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a hmm? léegi xam nga Utba boobu mooy baayu Hind bint Rabi'a bint Utba ibn Hind doomu jabaru Abu Sufyan <laughs> voilà moom bi mu génnee waaw génn ngir yorent waaye yéen jullit ñu génn leen ñett ñu kooraakoor léegi ku nekk li muy jaay dina ñetti waa lamsaar génn ñu laaj leen yéenee ñan ndax dañoo kagule woon seen xar kanam yi kenn xàmmeewu leen ñu ne ko ñun ay nit lañ ci lamsaar yi ñu ne ko ak mu ne leen Utba ne leen ak fa un kinaan yéen da ay nawle yu tedd ngeen waaye soxlawuñ leen waaw dellu leen gaa yi di dellu mu yuuxu ca kaw yaa Muhammad wax li ñu waxoon sànk yow Muhammad mi nekk ci foofu te jiite gaa yi ñuy wax <laughs> génneel ñi ñoo xam ne suñuy nawle lañ bokk ci suñuy ñun jóge Quraysh ñëw Medina ñooñ lañ bëgg laale xare bi balaa ñuy laale kenn waaw keroog yonent bi alayhi salaam bi mu bi muy tànn neewul Omar jógal Abu Bakar jógal déedéet njabootu boppam la tànn qum ya ya Ubayda ibn al-Harith Ubayda di ibn al mi muy wax Muttalib <laughs> ne qum ya Hamza di kan Hamza ibn Abd al-Muttalib di baayu boppam laa wax bàyyi texu boppam waaw di frère baayam di Abdallah ibn Muttalib ah, ibn Abdul Muttalib waaw Hamza ibn Abdul Muttalib qum ya Ali jógal yow Ali man ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib waaw com moom neewul yonent bay sar sara wallahi fi affaire yi tàngee ñu ngay gis gaay bu tàngee ñoom seen njaboot doo leen ci gis mukk moom njaboot tamay nekk ci kanam luy xew moom ñoom ñooy jëkkalaal Allahu akbar <laughs> loolu par exemple mooy kooku ci waa Banu Muttalib la bokk te Muttalib boobu en fait li tax ñu naan Shayba xam nga Abdul Muttalib maamu yonent may saa saam tuddul loolu noonu ah Shayba la tudd Shaybatul Hamd noonu la tudd loolu la turam mais nga ne ngeen doon ñaan ko Abdul Muttalib ñu ne gis nga Muttalib boobu di frère u Hashim Hashim dafa gaañu di bàyyu di bàyyu kan Abdul Muttalib Muhammadu najlu euh, najlu Abdillahi Shaybata Hashimin wa Abdu Manafin ko Abdu Abdu euh, Shayba kan mooy baayam Hashim Hashim dafa gaañu Muttalib nekk fi léegi mu dem Sham bi mu demee Sham euh, muy siri defi commerce di ñibbi si jaar Yasrib parce que Abdul Muttalib yaayam euh, mu ngi jóge euh, ci waa banu banu Najjar foofu la jóge waaw foofu la jóge léegi nag bi nga xamante ne ci la baayam gaañu yaayam indi ko foofu ci nijaayam comme rek ñu ne tibali saa saam Amina ni mu ko defoon yóbbu ko foofu <laughs> ci biir yi ne ndax fa la jóge woon ci mbokkam yi mu seeti nijaayam yi noonu la ko fa bàyyee woon comme que baay ji faatu na Abdul Muttalib di Shayba yaay ji yóbbu ko foofu ci ay nijaayam Muttalib nag di frère u Hashim jóge Saam jaar Yasrib euh, euh, ne day jël doom ji day jël parce que kii doomu magam la da koy yóbbaale il n'est pas question mu koy bàyyi ci ci ci nijaayam bi noonu non da koy yóbbu Makka foofu ñooy ay mbokk <laughs> ñooy mbokki baayam léegi nag ci la ko jëlee jël xale bi teg ko ci jëleen bi mu yoroon teg ci gannaawam bi dugg biir Makka bi ñuy dugg ci biir Makka njool lool nit ñi gis ko nag ne eh, Mutalib indiwaale nag boobu mu tegoon ci ginnaaw Abdul Mutalib naan naan ne eh waay jaamu Mutalib bi waay Mutalib ne leen li mu leen wax nii ah kii di Shayba sama doomu frère bi Hashim mi gaañum ñu bàyyi woon ko Yasrib moom laa jëlaale bi ma jógee Sham ngeen naan léegi na tur woowu moo law ñu naan ko Abdul Mutalib sinon tuddul woon noonu. voilà <laughs> xam nga loolu gisoon nañ ko ci siira bi la mbokk ma laajoon mais est-ce que nit mën naa tudd Abdul Muttalib tamit Abdul Muttalib parce que xam nga Abdul Shams tur yooyu yëpp yonent sallallahu alayhi wasallam da ko doon soppi jaamu xeer Abdul Hajar Abdul Shams jaamu jant bi da ko doon soppi mais léegi Abdul Muttalib mën naa ne ñu ne na ne kay parce que li tax ñu doon tudde Abdul Muttalib Abdul Shams ak yooyu loolu bokkul fii fii kenn tuddoo ko parce que kii jaamam la bu muy jaamu déedéet lool moo tax saxaaba bi tudd Abdul Muttalib xam nga Abdul Muttalib bee gaañu na ba yonent bi saa saam amee huit ans mais eh, eh, mbokk yonent bi saa saam muy Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib Abdul di maamu yonent bi saa nga dafa amoon al-Harith di magu Abdallah mi jur yonent bi saa saam dafa am doom Rabi'a kooku saxaaba la Rabi'a boobu moom mu am doom ju tudd Abdul Muttalib ñu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñëpp ay jullit te yonent bi sallallahu alayhi wasallam neew ko ay soppi sa waaw <laughs> moo tax jullit mën na tudd Abdul Muttalib ci kaw noonu voilà mooy du pour lu ñuy jaamu kon loolu c'était pour nga gis kon Seyna Ousmane moom ci waa Abdul Shams la bokk Jubayr ci waa Nawfal la bokk ah euh, Banu Hashim yonent bi sallallahu ci ñoom la bokk Muttalib ci la ñeneen di bokk. mooy ñii ay frère la ñu woon Abdou Shams Nawfal Hashim Mutalib ñoo bokkoon benn baay buñ naan Abdu Manaaf lool moo tax nag Seydina Usman radiyallahu anhu ñëw na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow de nga waa Banul Mutalib wa taraktana nga bàyyi ñu mooy ñun waa Banu Abdu Shams ak waa Banu Nawfal ndax moom Jubayr waa Banu Nawfal la bokk te ñun wa nahnu wa hum minka bi manzilatin wahida ñun ñoom ak ci yow mais benn ñoo yem benn kii ah benn saat mooy ñun ñépp ñoo bokk suñu maam yi ñoo bokk benn baay waaw léegi yonentu ay saa saa man de damaa comprendre lool lool la bu ñëw di réclamer naan ko lu tax li yëg non saa bëgg xam lu tax yonentu ay saa saa jox ñeeta baleen ñoom te ñoo bokk même seen ma ñoom ñépp ñii ay frère lañu rek mais ki leen jur kenn la yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam innamaa banul muttalibi wa banu haashimin shay'un waahid waaw ne dëgg-dëgg waa banu abdul muttalib ah <coughs> ah ñoom ay kii lañu benn lañu shay'un waahid moo tax jam na beneen xadiis na ne ñoom benn lañ ci jaahiliya ak ci lislaam loolu moo tax loolu moo tax Shaafi'i yi xam nga imaamu Shafi'i comme mooy maamam moo tax ñu al imaamu Shafi'i al Muttalibi moom Muttalib boobu mooy maamam moom ci Abdu Manaf la bokk ak Yonent salaam Muttalib ibn Abdi Manaf waaw di frère Hashim moo tax ñoom ñu ne Shafi'i yi ñu ne loolu moo tax zakat <coughs> ñi nga xam ne duñ leen jox zakat waa Banu Hashim Yonent bi wa salaam nee nañ duñu laal in ah, li mu waxoon Hasan Euh, kix kix kix ama ta'lam anna sadaqata la tahillu li muhammadin wala li ali muhammad xanaa yëgoo ne ba mu saxee doomu tàndarma yi mu jëloon ci zakat bi mu ne ko tegal tegal tegal xanaa xamoo ne lii daganul ci muhammad muy man waaye daganul sama njaboot loolu moo tax haashimi yi duñu laal zakat dafa xaraam ci ñoom waaw dafa xaraam ci ñoom ak lu mu ñàkk ñàkk ñàkk kenn du ko jox zakat dafa leer nañ waaw dina mën nañ leen dimbalee ci leneen ak liñ naan sarax loolu impossible te yonent bay saa saa wax na lu tax nee na innama hiya ah, ah, lii nekkul lu dul li nga xamante ni mooy saltey saltey yu alalu nit ñi lañ te ñoom borom bi moo ne daa bëgg li yutahhirakum tathira ngir mu laabal leen ak laab bu jéggi dayo waaw kon mu ngi noonu le eh, mu ngi noonu le te euh, waa banu Hashim ak banu Muttalib amit am na leneen luñ bokk mooy ñoo bokk baay mais ñoo bokk nday tamit waaw mooy Muttalib ak Hashim ñoom ñoo bokkoon ya nday ak baay voilà seen yaay moo doon a bint Murra waaw kanta waa Nawfal ak Abd Shams ñoom bàyyi rek lañ bokkoon mais sauf que ci jaahiliya dañoo masoon a bokk lépp waaw ñoom bu même gegeer yi doon am seen diggante xëccoo yi ñoom dañ doon ànd ñoom banu Hashim ak ci eh, diine yi bi woowee l'islam loolu moo tax moo tax embargo bañu embargo leen tibay sax sax ñu bari ci ñoom gëmuñu ko woon mais dañoo nangu dem ñu embargo leen ci Cheikh Abi Talibin euh, euh, kon loolu la léegi nga ne waa saway tey saway mais yow léegi foo nekk nii u <laughs> eh, fay loo yaakaar dangaa fi ne xaw ma fi man xam naa ko <laughs> dañ la doon wax côté allocation yi nga jàpp ne loolu dañ ko yeneen may saa sam kon pour wax la ne du richaar yi du ñu ñàkk ñi kese dafa am yoo xam ne pour ñu ñàkk la comme zakat loolu borom bi innama sadaqatu lil fuqara wal masakin loolu zakat moom borom bi wax ñii lañ koy jox mais bu dee yi nga xam ne ay fayu la alal yoo xam ne bi ñu ubbee dëkk yi ak alal yi jóge ci yéen réew yi nga xam ne réewu julli la di ñëw loolu dañ ko war a séddale way ngëm yàlla yi ku nekk nag selon sa dayo bi nga am ci l'islam ak li nga xam ne loolu ngay jariñ Euh, réewum jullit ne waaw moo tax ñëpp lañ doon jox ci lool moo tax Hakim Hakim riche la woon Ibn Hizam mais doonu loon jël lu tax yeneen trois cent doon ko euh, da cee am mais comme que na ko du ma jël Seydina Omar wax ma ko doon jël na ne Hakim mii di Richard ah jëndoon <laughs> <laughs> ñu doon dajaloo ñoom yéefiru Quraysh yi ñoo awu jëflin ngir faagaagal yeneen a ko bi ma ko jaayee ay joxoon nañ ko fan yii jaay ko ay lu bari. waaw jaay ko Muawiya la ko jaay ba pare nag <laughs> gaa yi di ko ci ŋàññi ko naan ko ci Hakim xoolal moom kër gi mu jaay kii kii mu ne lan ngeen ma ciy ŋàññi kër goo xam ne man ci ay njaqi sàngara laa ko jënde woon jaay ko bi ma nekkee ci ci ñu julli jël alal ji <laughs> muy bañ Seydina Omar ne é jullit ñi eh, ma nag ci Hakim maa ngi koy jox ak xam li nga xam ne yàlla ko jox mu bañ kon nag lii c'est juste pour te dire que kon affaire bi ñoom ñépp lañ doon jox ah allocation dafa yàgg mais nag dañoo dem bu mu réer ci suñu biir waaw yéeféer yi biñ ko gisee gis ne lu baax la seen xalaat jox leen ko wala it mën nañ ko jële sax ci yu mel nii mais <laughs> ñu ne bi beere ko ndax nit a kese la xam ne daa am yoo xam ne nit ñi alal yoo xam ne nit ñi ñoo ko so ñoo ko bokk ñoo ko bokk dug ñeen na koy anki moo féetale ko seen bopp di ñaawal ñi ci des yor seeni immeuble yi dul jeex te yow démb nga nekk débuté <coughs> loolu lépp yëfi caaxaan ci alalu nguur gi loo xam ne lu ñëpp bokk la ñu naan ay kees noire loolu moom mooy borom alal yi Serigne Touba doon wax radiyallahu am ci masaali <laughs> te gaa yi ngeen gis ñuy dem ci borom nguur yi nga xamante ne bi jëli seen alal yi ndaw yax tijaay yi <laughs> nga xam ne ak jalgati kese lañ fi newee ñu topp ci seen alal yi waaw du bëgg di fa ut lan ay kii zadan jazula yóbbal goo xamante ne nii gu teey gu gu duun xam ne nee nañ moom la ñuy demee di siyaare ji kaaba gaaga aji mu ne loolu lépp lu xaraam la te wallahi Bamba wax na dëgg radiyallahu anhu waaw loolu kesee fi fees wala <laughs> waaw rek moom daal borom bi da ko mooy loolu la muy xewe léegi noonu la xewe woon seen jamono waaw noonu la xewe woon jamonoom waaw gis nga yooyu nga xam ne léegi la xew moom loolu amoon lu yàgg looloo tax mu ko doon wax ci waxaali <laughs> les faux soufis yooyu mu doon wax ñooñu wax voilà wal iyaazu billaah léegi nag xoolal kon eh, Seydina Omar mi <laughs> njëlaatee suñu xadiis bi kon xawa bi ma ne xam naa ko <laughs> mu ne kon Salim Salim eh, ibn Abdillah ibn Omar dane kaana Rasuulullah mu ne yonent ma ne saa saam Seydina Omar mooy nettali mu ne moo ko nettali doom ji Abdallah mu nettali ko Abdallah nettali ko doom di Salim waaw mu ne kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yu'tini bi ma jox al ataa jox yi bu ma masoon a jox parce que da koo liggéey loo woon en fait ci wàllu sa zakat bi te borom bi dana wal amilina alayha ñi ciy liggéey da ngeen leen jox yonent way saa saam liggéey loo Seydina Omar di ko jox fa aqulu mais ak keneen saa bu ko joxee aqam yi mu am ci alal yi fa aqulu ma naan rek a'tihi man huwa afqaru ilayhi minni ne yonent way saa saam non a'tihi alal ji nga ma bëgg jox ko man ka nga xam ne huwa moom afqaru ilayhi minni ki ma ko gën a aajowoo ki ma ko gën soxlaal waaw seetal ku ma gën a soxla jox ma ko ndax moom borom alal da doon liggéey am liggéeyam doon ci gane ah, gis nga ñoo ni ñu nekku ñoon ni da loo xam ne jàpp nañ ne am na ko doy ci bi muy am kon yii ko yonente bi jox am nañu ko gën soxla yonente bay saasaam jox ko ku ma gën a doy ku ma gën a ku ma gën a soxlaal alal ji waaw fa qaala yonent way saasam te du benn yoon moo na am na yenn riwaay dane <laughs> dama ko doon def ma koy wax loolu ba benn jur hatta ba benn bés nag ma def ko mu ne ma mu ma fa qaala yonent way saasam ne ma xudhu ne ma noo jël ko jëlal li ma la jox ida jaa ko leeral ko beneen mbir jàngal ko ko moom jàngal ko képp ku topp ci gannaawu yonent bi alayhi salaam ba àddinay ne ko xuzhu jël ko ida jaa ko bu la dikkalee min hada al mali shay'un nga alal bu la ci dara dikkalee wa anta te yow ghayru mushrifin nekkoo koo xam ne da nga doon yuqamteku al imam an-Nawawi rahimahullah ca suuf mu ne bi shin al-mu'jama mu ne mushrif shin gu tooy la waaw boo xam ne ñetti tomb lay am ay mutatalli'in ilayhi mooy nga koy yuqamteku di ko convoiter loolu mooy mushrif di yërmu mbir mi ba ku xool xam ne kii daa bëgg mbir mi même bu dee wax a boobu <laughs> même bu dee waxoo ko nag jël ko iza ja'aka bu la dikkalati min hada al malik alal ji shay'un dara wa anta te yow ghayru mushrif sa xaal nekkul koo xam ne da nga ci doon yuqam ci ko doon ko convoité bëggoon ñu ko ko jox di ko wane sa xaal wala sa'ilin te nekkoo tamit koo xam ne ko koy laaj ci sa naan jox leen ma waaye doo ma joxam fa xudhu bu la joxee jëlal mooy doo toogee am lu la yónnee wala lu la jox wala ñëw na la am ah jox la enveloppe lu ci nekk dix loolu bu bu fi nekk naan ko non non non baax na non déedéet yonent bi saa saa ne bu ko de non non jëlal jëlal jëlal laajoo ko yukkamte ku woo ci buñ la ko joxee jëlal fa xudhu fatamawwalhu nga def ko sa alalu bopp waaw jël ko. fa in shi'ta léegi boo ko xamee jël nag bu la soobee kulhu nga consommer ko mooy nga utiliser ko daal di koy lekk daal di koy jëfandikoo. wa in shi'ta bu la soobee it tasaddaq bihi nga daal di koy saraxe yow yaa xool. wa maanaa lu dul lii nag fala tut'ibhu nafsak lu dul lii bul di ko ci topp mooy di ko convoiter waaw waaw lu dul alal duñ la may wala ñoo xamante ne ni yow laajoo ko defoo daal ñu jox la ko <coughs> bul nekk di seet di di sonal sa bopp ci leneen waaw bu fi ko bul convoiter beneen <coughs> bu jógewu ci lii <coughs> mu ne xadiis bi mu ne qaala wax na saalimun Saalim di doomu Seydina Ibn Umar mi nettali xadiis bi mi ko bàyyam nettali jële ko ci ba maamam Saalim ne fa kaana Abdullah moo Abdullah ibn Umar ne dafa nekkoon koo xam ne la yasalu ahadan shay'a doonul woon laaj kenn dara waaye wala yaruddu shay'an utiya waaye nag du delloo lépp lu ko jox du ko delloo du laajge mais ku ko jox du ko delloo ndax ay ndax lii yonent may saa saa waxoon bàyyam Seydina Umar radiyallahu anhu mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaamu al xaafiz <coughs> ibn uh, al xaafiz al Buxaari amiirul mu'miniin rahimahullah daal dina koy solo amiirul mu'miniin en fait fay amiirul mu'miniin c'est pas comme Seydina Umar ibn al Xattaab xam nga yaa ngi dégg ñu naan Shu'ba ibn al Hajjaaj amiirul mu'miniin loolu waxoon nañ la ko dañ da koy rappeler ndax xaw na yàgg. Ah, ah, ah, euh, Seydina Imaamul Bukhari amirul mu'minin ça ne veut pas dire mooy jiitu jullit ñi comme ni ko Seydina Omar Seydina Omar ibn Abdul Aziz Seydina Ali la ci xam-xamu hadis mooy bi ci gën a mag waaw. gis nga ni ngay gisee ci euh, euh, les corps de l'armée ay sergent caporal nangam ak yooyu man xaw ma ren ma ci aventure wu ah le commandant le maréchal <clears throat> le général in loolu lim amee ay grade. comme corps enseignant bi ni mu amee maître professeur nangam professeur émérite ainsi de suite ñooñu yooyu ni mu ci amee ci wàllu xadis xam-xamu xadis noonu la mel dafa am looloo tax ñooñu ay muhaddis muhaddis bul foog ne mais lu lay xamal mais muhaddis xaafis xaafis xaafis comme li ñu al xaafis ibn Hajar rahimahullah comme nga xam ne titre boobu à vrai dire mooy dernière personne bu ko am. ñeneen ñu koy wax yëpp hatta al-Hafiz as-Suyuti rahimahullah bi mu nekkee gone gis ne imaam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah mais euh, à vrai dire imaam al-Hafiz ibn Hajar Ahmad ibn Ali al-Asqalani mooy dernier ku ko doonoon dëgg dëgg dëgg waaw <laughs> yu euh, al imaam al-Hafiz an al imaam al-Hafiz ibn ibn bon façon yooyu la c'est pas ay kutub rek ñu ne xaafis noonu rëy la léegi nag bon am na yeneen yoo xam ne loolu taxuñu jóg masoon nañ ko def euh, ci siira bi masoon nañu def taxaw loo xam ne ci loolu kese la yan dëgg la am ci kii wa xadis léegi euh, fay da ngay dellu foofu quoi kon ñu ngir ñu ngi commencé bu dël te duggaguñ ci njàngat bi duggaguñu sax ci première taxrib bi fan la xadis yi nekk ak nan lañ ko soloowe ah loolu duggaguñ ci loolu boo demee mooy waaw kooku daanaka mooy am xadis bu yonent bi saa saa masa wax bu ko rëcc daanaka daanaka naan lii xanaa xaw la mën a nekk dañoo mënula wax rek mënula nekk parce que lu ne mën naa possible ci nguuru bi yàlla gi waaw te ñooñu c'est tellement rare imam Shu'ba lañ ko doon wax Shu'ba ibnul Hajjaj <laughs> waaw moom al-Wasiti Abu Bistam xaritu imaamu Malik lool moom ak ñoom imaamu Malik ñoom imaam Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri ay imaamul Buxaari ñooñu naan ah. nii lañ naan amiirul mu'miniin ci wàllu xadiis nga xam ne ñoom ñooy les références ultimes ñooy ñi nga xam ne ñoo ci gën a màgg waaw ay nit lañ ñoo xamante ne ni bu ñu toogee yow doo wax xadiis bi ñu wax waxuñu mokkal xadiis bi kese qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam wax noonu non xadiis bi ñaata yoon la am. ana nit ñan ñoo ko wax kan moo ko jële ci kan kan moo ko jële ci kan ba ci yonent may sa sam ak kooku ko wax est-ce que wér na wérul ak nangam ak nangam bu amee benn benn erreur bu ci nekk mu man koo lëñ ba defaraat ko non affaire yu garaw ak yeneen ak al ilam problème yi am ci xadis nga xam ne boo gisee nii ci biti da ngay foog baax na ndekete yoo affaire bi am na problème ah même bu dee càllale bi ñi ci nekk ñu wóor la affaire bi xadis bii c'est pas ça waaw <laughs> loolu nag taxuñoo jóg waxtaan bu yàgg la mais bon baax na léegi bon léegi ni ñi nañaa ñaa def xam nga la la waxtu wi avancé na mooy dañuy yem ni léegi euh, euh, bii di ñëw insha allah muttafaqun alayhi dinañ ñëw ci riwaay yi insha allah yi wax parce que du Saalim kese moo ko nettali am na yeneen saxaaba ñe euh, càllale boo xam ne ñeenti saxaaba ñoo ci rangaloo jële ko muy boo ci boole naa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nettali affaire bi te jaarul ci Ibn Umar bi moo xam ne Seydina Omar ci boppam moo wax benn waay boo xam da ko liggéey liggéeyloo ne ko yow dégg naa ne euh, euh, buñ la fayee da nga naan mooy fay quoi <laughs> voilà noonu lañ ko mën a tuddee buñ la fayee jox la li euh, nga liggéey ñu lay jox nga liggéeyal nguur bi ñu la jox nga ne doo ko jël mu ne waaw mu ko loo ci jublu waa ji leeral ko mu ko bu ko def parce man nii dama ko doon def ba yonent way saa sam ne ma déedéet waaw loolu dinañ ñëw ci riwaay yu insha allah kon dara bii di ñëw insha ah wallahu taala alam léegi nañ gisaale taxrij bi ñan ak ñan ñoo ko soloo ñeneen à part ash-shaykhaani bi al imaamu al buxaari al imaamu muslim hujjatul islam abu abu abul husayn rahma abul husayn muslim ibn al hajjaj non du abul husayn waaw abul husayn muslim ibn al hajjaj ibn muslim al qushayri an-naysaburi cosaanoo woon fële ca Nisapur nekk ci biladu Iran tey mooy Khurasan biladu Khurasan kon bii di ñëw inshallah ñu gis loolu